min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal xamsiin. wa an anasin radiyallaahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallaahi asabtu haddan fa aqimhu alayya wa hadarati salaah fa salla ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam falammaa qadaa as-salaata qaala yaa rasuulallahi innii asabtu haddan fa aqim fiyya kitaaballaah qaala hal hadarta ma'anaa as-salaah qaala na'am qaala qad ghufira lak muttafaqun alayhi wa qawluhu asabtu haddan ma'naahu ma'siyatan tuujibu at-ta'ziir wa laysa al-muraadu al-hadd ash-shar'i al-haqiiqi ka haddi az-zinaa wal-khamri wa ghayrihimaa fa inna haadihi al-huduuda laa tasqutu bis-salaati wa laa yajuuzu lil-imaami tarkuhaa kon al imaam al haafis muy wax kon ci buntu bi ñu nekk di hadith numéro quatre cent euh, trente cinq ci suñu jotaay bi ñu génn ci buntu bi nga xam ne mooy cinquante et un ar-rajaa gisoon nañu hadithu Ibn Mas'ud mooy hadithu quatre cent trente quatre mim ne woon anna rajulan asaaba min imra'atin qubla gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tay mooy ñeent fu ñeent téeméer ak fanweer ak juróom mu ne waan mu ngi jële ci anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qaala mu jaa dikk na rajulun waay ila nabi ci bi sallallahu alayhi wa sallama fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama asabtu hadda mooy laal naa loo xam ne hadda ab ab pen ab daan damaa ñëw daa fekk ab daan laal ko déedéet du loolu de <laughs> daan nan lañ koy laale <laughs> mooy qad asabtu maa yujabu maa yujibu alayya al-hadd voilà mooy def naa loo xam ne day waral sama kaw ñu teg ma pen sinon buñ ne ku sàcc daanam mooy ñu dagg loxoom léegi yow dagg loxo nan ngay ñëwi mën a laal jëf-jëf dagg loxo mooy di ko laal naan ko laal naa ko déedéet mooy def naa loo xamante ne nii daf may waral ñu daal di may teg li nga xam ne mooy ab ab ab pen waaw loolu nag laa def imaamu Nawawi mu ne wa qawluhu ca suuf asabtu hadda mu ne loolu nag gis nga li muy tekki asabtu laal naa def naa xaddan luy waral ab pen mu ne maanaawu maanaaw masiyatan damaa def bàkkaar boo xam ne tuuji bu tanzir day waral li nga xam ne tanzir tanzir loolu nag lii muy wax nii ñu bari ñu bari surtout <laughs> les apprentis euh, jàngalekat wala di di samp seen bopp boroom xam-xam te jànguñu waaw ñu samp leen parce que man nañu wax génn ay ayin kese te ragaluñ yàlla <laughs> léeg-léeg sax ak ragal yàlla am nañ ci mais seenu ragal yàlla daa des parce que boo ragalee yàlla di nga prudent ñoom tanzir bokkul ci affaire yi parce que xamuñu ko sax xamuñu ko waaw tanzir <laughs> xam nga sharia daa am lu ñu naan alxaddu mooy xadd loo xam ne pen la comme bu alquran ne ku sàcc nañ ko def lii as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kat bu góor beeg bu jigéen bi dagg leen seen loxo <laughs> loolu pen la mu am luñ naan qisaas waaw wal juruuxu qisaas waaw nit xam nga sàcc sàcc ak dagg loxo ban lien la am borom bee ko tëral la noonu am na lien bien sûr mais ci boo taxawee nii rek <laughs> alors que qisaas mooy yow li nga defee loolu lañ lay def da ngaa rey nit preuve yëpp te yaa ko tey ñu rey la waaw al aynu bil ayni nit ñu fëkk sa waaw <laughs> jël paaka ne ko dabbuus ñu jël lu toll noonu ne la ko dabbuus loolu xisaas la mooy li nga def lu toll noonu la ñuy seet defaat la ko <laughs> waaw mu am nag lu ñu naan ta'zir ta'zir mooy loo xamante ne amul xadd mooy borom bi tabaaraka wa taala neewul ne ku ci def bàkkaar bi ku ko def teg leen ko daan sel wala xisaas la duggul ci buntu xisaas waaw mais mooy ci seen suuf la nekk loolu ci appréciation imam bi wala juge bi juge qaadi jullit bi ci moom kese lay tegu te loolu ay loolu ci sunna la sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko saxal waaw ñi xamul nag xamuñu lool gisoon nañ ko bi ñu gis siira bi ci wàllu pen yi les pen bi ñu bind les peines leeraloon nañ ko foofu bay delul boobu jarul ngay def dañ koo dagg def ko ci archive moom kese kon moo tax fii du ñu ci dugg di guddal noonu voilà al imam an-Nawawi nag rahimahullahu taala mu ne kii loolu lay wax waaw mooy ne bàkkaar la boo xam ne def naa loo xamante ne ab bàkkaar la boo xam ne day waral ta'zir mooy imam bi ngir da koy teg ngir mbooloo mi jàjju ngir bàkkaar bii mu def képp koo xamante ne wax nañ ko bii weesu bëgg nga wala sax xel a ngi dem ci def lu mel nii ah boo ko xalaatee ne ah diw de moom wuu diw ba mu ko defee lii ko ci fekk kon dina tax gaa yi daal di moytandiku dikke bàkkaar yu mel noonu même bu dee ne borom bi tegu ci pen loolu mooy tensir waaw loolu day am comme exemple <laughs> waa joo xamante nii ah dëkk bi am na mbonte goo xam ne moo ko fi njëkk a def kenn xamu ko woon waaw mu exporté ko xaw ma daa demoon Europe walla seetaat ay film yu bonam ñëw nag ne nag da koy expérimenté fii ci dëkk bi ñépp di gis imaam bi jàpp ko bu boobaa imaam bi mu ngi imaam bi nag man na nekk mooy juge bi qadi bi wala ñi nga xam ne autorités yi nga xamante ne ci réewum charia la bien sûr bu ñuy doxal charia waxuma rek ñu naan réew boo xam ne réewu julli la Sénégal réewu julli la mais est-ce que dañoo doxal lool dox alhamdulilah doxaluñu àtte yooyu waaw booy réew mi ñuy doxal àtte yooyu da koy woolu ñëw léegi nag imam bi mooy seet wala juge bi mooy xool ana lan moo gën a approprié bu gisee kii dugal ko ci buq xas ko yedd ko wala tëkku ko dina doy loolu foofu la yem waaye bu gisee ne waa ji nii ak gravité wu li mu def ba gaa yi di commencé ñeme il faut ñu tëj ko ndungu siin cinq ans ferme possibilité de de de de sortie waaw amul réclusion xaw ma nangam ak nangam yooyu noonu assorti amul assorti cinq ans ferme <laughs> waaw wala ne deux ans ferme. waaw ñaari at yu leer nañ ñi lay tëdd waaw ba pare nag dellul ko ci ñetti sursis yoo xam ne bu génnee gis nga ñetti at yooyu bés bu fi defaatee dara ci lañ koy embarquer waat directement maison ndungu siin ci kaso bi <laughs> waaw loolu imaam bi gis ne loolu lool la waaw mooy ci appréciation am lay tegu léegi nag est loolu mën naa àgg ba ci rey <laughs> loolu rek waxoon nañ ko foofu ñu lay dunya bay demal foofale kon mu ne at-ta'zir mu ne kon kii li wax mooy maanaa wax asabtu haddan mooy def naa loo xamante ne day waral ci man ta'zir walaysa al-muraadu waaye nekkul li ci yonent li mu ci jublu moom al-hadd ash al-haqiqi mooy pen yi nga xam ne moom lañ xam comme li ñu wax ku sàcc lii lañ koy def ku njaaloo lii lañ koy def preuve leer non loolu ah du pen bi nga xam ne pen bi sariya teg borom bi teg bi ñu xam alxaqiqi bu réel bi waaw ka haddi zina comme pen bi nga xam ne moo nekk ci njaaloo bu dee ku masu ku sañe ku sañe ku waaw saa ku ak tahribu sana nit ñëwee sunna <laughs> waaw wal xamri ak naan sàngara naan sàngara quarante ku wala quatre-vingts ku loolu moom dul yi wa ghayrihima ak yi mel nii fa inna hadhihi al ndax gis nga pen yii daan yi laa tasqutu bis salat julli du tax mu wàcc mu wàcc gisoo am na luñ ci wax fii wees <laughs> waaw moo la doon koy def rek toog ne man tuub naa aywa jeex na mukk rawatina loo xam ne àtte la pen la bu yàlla te loolu du demee noonu mu ne loolu loolu julli te kii julli la def waaw daa julli yonent bay saa saa mu ne ko jéggal nañu la mu ne kon loolu. laa tasqutu bis salaat kenn du ko laa tasqutu du rot bis salaat ndax julli wala yajuuzu taw warul c'est loolu sa daa daa yellul lil imaam yi ci imaam bi juge beeg ka jiite tarkuwaa muy bàyyi pen yi yàlla teg ne ku def lii defal mu bàyyi ko ne gaa dañ <coughs> koo doxal voilà. léegi nag kon ni ñëwaat ci asabtu xaddan la doon leeral moom al imaam al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala voilà. parce que bon en xam nga peine yi à vrai dire dañoo wute dañoo wute parce que euh, ku ko doon wax euh, al imam Ibnul Qayyim rahimahullah euh, doon na leeral affaire boobu <laughs> al imaamu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mu ne Euh, c'est que peine yi dañoo wute waaw ndax am na peine yoo xamante am na euh, bàkkaar yi dañoo wute am na bàkkaar yoo xamante ne nii borom bi da cee teg peine te tegu ci kafaara am yoo xam ne kafaara la ci teg te tegu ci peine am yoo xam ne tegu ci benn ci ñaar yooyu ah ma baamuwaat ko al imaam Ibnul Qayyim te lool bil istiqra la boo xoolee charia bi loolu la mooy dafa am bàkkaar yoo xam ne nit ki bu ko defee boroom bi da cay teg pen comme liñ la wax léegi ku sàcc sàcc nga leer ak sàrt lépp lu tax ñuy dagg loxoom lool pen la laaj waaw benn ngoog ah am boo xamante ne nii lekk lu mu laaj mooy borom bi lim ci teg mooy ku ko def da ngay kafaara mais tegu ci pen waaw Ah, waa ji nga xamante ne nii daa dafa ngiñ ah ne waat naa ci yàlla ne lii nii dootuma ko laal mu dem ba war koo def ah boobu dañ naan la da ngay kafaara léegi kooku pourtant amul pen mooy day kafaara waaye amul pen amul loo xamante ni borom bi nga ne ah léegi jël leen lii ngeen dóor ko ko wala teg leen ko lii mooy mais day kafaara am yoo xam ne nag ñaaru yëpp amu ci comme façon bàkkaar waa ji ñu dem li muy wax ak biñ gisoon bii passé voilà loolu andiwul benn waa joo xamante ne ni dafa toog xool lu xaraam wala mu wax wax joo xamante ne bokkul ak euh, kii boo fi tuumaalee nit loolu beneen affaire la baal nga loolu bokk na ci li nga xam ne moom moom pen lay laaj waaw boo fi taxawee non diw mii dama ko war mu gis naa ko muy njaaloo ñu ne la am <laughs> sa preuve amoo yow tey nga diyee <laughs> non kooku pen la <laughs> non koy wax joo bàkkaar loo xam ne bàkkaar loolu par exemple kooku amul li nga xamante ne mooy pen te amul luñ naan ko sawaay nag kafaara ji la voilà kon ñett yooyu ñoo am léegi waa jii nii mu haddan fa aqimu alay kon rahmatullahi ala al imam ibn al qayyim ibn qayyim kon asabtu haddan damaa def lu ñu teg daan fa aqimu alayya yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wax ko ne ko kon nag tegal pen bi sama kaw tegal daan bi sama kaw Anas nee na wa hadarati salaa julli jot nag après julli jot <laughs> fa salla ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waa ji julleeg yonent fekk julli fa lamma qada salaa bi mu paree julli ji qaala mu ne ya rasulallah e yow nawal yàlla li sallallahu alayhi sallam inni mu répété loo man de asabtu daal dinaa def lu waral haddan ab ab daan de fa aqima fiya way way tegal ci sama kaw kitaaballah li atteb li téeréb yàlla bi atteg ku def li ma def teg ma ko waay qaala nee na yonent waaye saa ne ko hal hadarta ma'ana as-salaa ne ko ndax fekk yaa ñun julli ji qaala na'am waa ji ne aha kay qaala yonent waaye saa ne ko qad ghufira laka jéggal nañu la voilà ne ko jéggal nañu la mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam al-Bukhari ak al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñépp ñoo ko bokku daal di solo. voilà léegi la ca suuf euh, imaamu Nawawi wa qawluhu asabtu hadda gis nañu ko que ne al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala moom daal dina ko wax léegi kon léegi ñu dugg nag ci njànget yi euh, hadith bi euh, nee na la ash-shaykhaani ñoo ko solo mooy muttafaqun alayhi léegi est que laaj première laaj mooy est que ñoom ñaar ñekk ko solo ñu ne la est-ce que ñoom ñaar kese ñoom ñoo ci wéete al imaam al Bukhari ak imaam Muslim te ku nekk. benn bërëb kese nga ko indi al imaam al Buxaari rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul muhaaribiina min ahlil kufri war ridda baabun idaa aqarra bil haddi wa lam yubayyin hal lil imaami an yastura alayhi waaw <laughs> kitaabul muhaaribiin ñi nga xam dañuy xare mooy ñi nga xam ne dañuy nekk ci dëkk bi di ci def ak caay-caay min ahlil kufri war ridda waaw ci waa kéefër di di di songu dëkk jullit yi di def yu ñàng waaw di defu caay-caay yu mag ay razzia di dal ci nit ñi ak seen alal yeeg seen yooyu ak tamit ñi nga xam ne dañ ne woon génn nañ ci diine waaw baabun buntu ida aqarra bil haddi bu dee ne dafa saxal ne moom ah man de des naa lu waral pen daan dal ma walam yu bayin waaye rek leeralu lan la xam nga fii waa ji leeralu dara dana rek asabtu hadda man daal laal naa luy waral euh, ab daat léegi teg ma ko yow yonent bi alay saa saa waaw bu dee ne leeralul nee na moom def na ko waaye walam yu bayyin te leeralul halil imaami ndax imaam bi di juge bi ak ki jiite am yastura war a tëral àtte yi wéyal àtte yàlla yi est moom daa war suturaal ko wala danaan ko waa léegi yow lan la ak yooyu di dugg ci lañ bët affaire yi ngir daal di koy dóor penn <laughs> xool lan la mu xool kon ban ban daan la ban bàkkaara ak mu ne boobu la ko di won do mu ne haddathana Abdul Quddus ibn Muhammad <coughs> mu ne ki ñu nettali ma Abdul Quddus ibn Muhammad Abdul Quddus ibn Muhammad ibn Abdul Kabir ibn Shu'ayb eh, Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani mu ne nettali Amr ibn Asim al-Kilabi hmm, eh, muy jële ci Amr ibn Asim Amr ibn Asim mi ci sëriñu Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi Euh, euh, ci al boo demee ci téereem boo euh, ci ci kitaabul ci al adab ba kitaabul adab ah foofu indi na ko fa solo na ci moom nii nii sans sans intermédiaire muy Amr ibn Asim al-Kilabi mais fii gis nga ni eh, daf koo jël ci ki nga xamante ne nii eh, mooy eh, ki nga xamante ne mooy bi waasita jële ko ci koo xam ne mooy daa dox digganteem moom muy Abdul Quddus ibn Muhammad ibn Abdul Kabir ibn Abdil Kabir ibn Shu'ayb rahmatullahi alayhi al-Basri rahimahullahu ta'ala kon moo ne Imaamul Buxaari ci moom la ko jëlee mu ne haddathanii nettali na ma Amru ibn Aasim al-Kilaabi sama sëriñ la Amru ibn Aasim al-Kilaabi qaala mu ne haddathanaa Hammaam ibn Yahyaa mu ne ki ñu nettali mooy Hammaam ibn Yahyaa di Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar al-Awdhi abu abdillah ash-Shaybaniyu al-Azdiyu ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala al-Basriyu rahimahullah qaala haddathanaa Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha ah, ñoom ñii gis nañ càllale bi ah, fan yii muy Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha muy eh, Ishaaq doomu Abdallah boobu la juddu woon te xaw xaw Ummu Sulaym baat Abu Talha comme niñ ko fi gisoon radiyallahu anil jamii' an Anas ibn Maalik mu jëlee ko ci baay ji kii eh, baay xam. waaw ndax anas sayna anas mag la ci abdallah ma li nga xam ne bi mu juddoo moom la ko yaayam wala baayam jox na ko yóbbul ko yonent bi saa saa mu yóbbul ko mu ne ko ndax yor ngay tàndarma mu daal di koy yéey ba mu nooy mu sexal ko ko voilà kon doom ji di Isaaq moo jële ci baay tefam di magu baayam di Anas na Malik ñoo bokk nday mais bokkuñu baay kuntu an Anas radiyallahu ta'ala anhu qaal kuntu inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa rajulun fa qaal nee na ma ne woon coono waaye saa saa benn waaye ñu wax ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni asabtu haddan fa aqimu alayya qaala wa lam tas'alhu anhu qaala wa hadarati as-salaa fa sallaa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam falammaa qadaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-salaata qaala qaama ilayhi ar-rajul fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni asabtu haddan fa aqim fiya kitaab allah qaala alaysa qad sallayta ma'ana qaala na'am qaala fa inna allaha qad ghafara laka dhanbak aw qaala haddak voilà léegi noo neena ko alimamu awlu euh, al-Bukhari yendi quant à alimamu Muslim mu ngi ko indi ci hadith vingt-sept soixante-quatre deux mille sept cent soixante-quatre kitaabu tawba baabu qawlihi ta'ala innal hasanati yuzhibna sayyi'at jotaay bi ñu génn ñu ngi ci doon wax ba ne hadith bi dañ koo bëggoon a booleeg bi mais bon waxtu bi jàll mu ne haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani mu ne ki ñu nettali man imaamu Muslim Abul Husayn mooy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali al-Hulwani al-Khallal Abu Ali min Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Amr ibn Asim mu ne ki ñu nettali mooy Amr ibn Asim di Amr ibn Asim ibn Ubaydillah ibn al-Wazza' hmm? moom mi al-Basriyu al-Basriyu rahimahullah eh, moom mu ne eh, eh, qaala haddathanaa Hammaam moom romb nañ ibn Yahyaa moom lañ gis sànq imaam al-Buxaari hadiisu imaam al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon <coughs> mu ngi noonu léegi nag mu jële ko kon ci Amr ibn Asim gis nañ ko sànq al-Kilabi eh, moom it gis nañ ko sànq ci imaamul Bukhari yi ci moom la ko jële moom ci Abdul Quddus jaar ci Amr ibn eh, Asim al-Kilabi waxoon nañ la moom sëriñ la ci imaamul Bukhari da directement waaye imaamul Bukhari yi da koo jële ci kenaan mu Amr ibn Asim eh, kon mu ne Hammam gis nañ ko haddathana Hammam gis nañ ko sànq Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ ko sànq an Anas gis nañ ko bii nii la imaamu Nawawi indi ci li nga xamante ne mooy euh, Riyaad bi jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam asaddu haddan fa aqimhu alayya qaala wa hadarat as-salatu fa salla ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falamma qada as-salata qaala ya rasulallahi inni falamma qada as-salata mooy salata mooy bi yonente bay sasam jullee pare ci julli ji voilà inni asaddu haddan fa aqim fiya kitaballah qaala hal hadarta hada as-salata maana qaala naam qaala qad ghufira laka fii moom amul aw haddaka voilà <laughs> jéggal nañu léegi hadith bi ginnaaw taxrij bi nii gis ne ñoom kese ñoo ci wéetoo ñeneen ñi indiwuñu ko eh, ginnaaw njàngat lool mooy ban lëkkaale la am mooy lëkkaale suñu bunt bi comme hadith bi ñu génnoon moo tax gisoon nañ hadith Seydina Abu Umama al-Bahili bi nga xam ne al imaamu Muslim nii rahimahullahu ta'ala après moom la ciy toxale voilà moom la ciy toxale moom al imaamu euh, muslim rahimahullahu taala euh, waxoon nañ ci te euh, li nga xam ne mooy jullit bi bakkaar bu man di def borom bi mën na ko jéggal da koy jéggal bu dee ñëw na ànd ak xaal boo xam ne xaalu kuy tuub la voilà mooy l'essentiel comme niñ ko fi yàggee wax ñëwal ci buntu bi yàlla gis nga kii jaa a rajulun benn waaye dafa ñëw kooku xaalam boobu ñëwee rek xaalu sell na ba reconnaître na al i'tiraf ndax bala ngaa tuub ci dara foog nga reconnaître ne lii maa def parce que ñenn ñi li tax léeg-léeg du ñu nangu reconnaître seen défaut bon di di jéggalu wala boog euh, dem te ña nga xam ne tooñ nañ leen jéggalu mooy dañoo jàpp ne ñoom dañ leen a tooñul sax waaw dañuy jàpp ne xam nga léeg-léeg nga gis ay nit yu arrogant moo xam ay président lañ wala yu ñu mën di dem ñoo xam ne boroom nguur wala koo xamante ne nii boroom alal la wala boroom daraja muy doon ay bi ba pare jàpp ne non en fait lii toolu leen moom ci xam-xam la nekk teg leen lii te am na ci droit xam nga kooku kooku fan lay tuube kooku tuub waaw kooku du tuub non du dem mukk naan jéggal leen parce que moom non ban war a ñëw sax tuub ci sama kanam jég ñaan nga kooku <laughs> kii nag def na lu rëy mooy ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne mu ngi ci tànk yërmande yàlla waaw mooy ci mu ngi ci buntu tawba di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ngir rëccu fekk na rëccu am na lépp am na ñoo ko jañ mu ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag ñun mu ne ko ah <laughs> mooy na ba abdi dan ban fàttaleku loolee waaw waaw mooy nga reconnaître mooy kooku daa reconnaître ne def naa bàkkaar kii itam noonu la def mu ñëwee mu ne yonent bi saa salaam nag ah man de def naa loo xam ne war na ñu teg ma daan teg ma ko yonent saa salaam <laughs> noppi <laughs> waxu ko dara rek julli ja ñu julli waaw ñu julli kay ñu julli ba pare waa ji ñëwaat waxaat ko ko waaw gis nañ ci hadith Seydina Abu Umaama bi Euh, loolu fu ñu ko gis man la waaye a bii ñu génn wax nañ la imam Muslim hadith bi fi mu ko andi daa andi bu Seydina Anas bi teg ci hadith Seydina Abu Umama Suday ibn Ajlan Abu Umama al te gisoon nañ ko bi passé jarul lu ci ñëwaat bi ne waa ji daa ñëw na yeneen trois cent saam ne inni asabtu haddan teg ko teg ma ko yeneen trois cent saam noppi waa ji répété waat yeneen saam noppi mu répété waat yeneen trois saam noppi ñu taxawal julli ñu julli ba pare yonent saa salaam julli ba pare di dem waa ji topp ko nee na man ma topp yonent ba ay saa salaam abu abu umaama di xool nan lay delloo waa ji waa la la ko waa ji wax ko ko mu ne ko est yi que nekkul na yow bi nga génnee sa kër jàpp nga jàpp goo xamante ni te rafetal nga jàpp gi mu ne ko waaw te fekk ngaa ñun julli ji mun ne ko waaw ah <laughs> mu ne ko nag ah mu ne ko nag kon nag yow eh, eh, jéggal nañ la ko fa inna allaha qad ghafara laka haddaka aw zanbata borom bi jéggal da la sa daan bi ngay wax wala bàkkaar bi nga def voilà loolu moo tax loolu maa ko dee kon mooy lii la mooy gis nga foofu mooy da gis ne même bii moom moom la loolu naan la bii la gën a bokkal xadiis yi naa Anas mais comme que dañ doon xadiis yi niroog bu mawlaanam nu maçon bi ci lañ ko ndaale woon ne woon dinañu euh, tax nag duñ ci taxawaat lu bari léegi xadiis bii nii Eh, léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nu ñëw wute nag léegi waa léegi affaire bi léegi mais lii moom mooy lan <laughs> nu ñu koy doxale waaw mu ne moo tax ci riwaay bee mu ne walam yasalhu bi imaamul Buxaari waaw loolu moo tax te laaju ko dara te laaju ko dara ñëwul ne ko mooy lam yastafsirhu neewu ko ah xadd bi boobu mooy ban lew lan nga def sax ah laaju ko ko waaw laaju ko ko léegi nag ba pare mun na ko jéggal nañ la say bàkkaar waa ji bi mu waxee ne fekk naa julli ji jàpp naa jàpp bu baax ñëw naa julli naa mun na ko baax na léegi rek boroom xam-xam yi wuti ci affaire bi gis nañu Imaam An-Nawawi wax sànq bi ñuy jàng xadiis bi Imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi muy salaal yi mu ne wa qad ixtalafa nazaru al-ulamaa fi haadha al mu ne nag wuute na li nga xamante ne mooy ah ah gisiñu boroom xam-xam yi ci àtte bi waaw mu ne fa zahiratu fa zahiru fa zahiru tarjamati al li feeñ ci imaamul Bukhari tudde buntu bi nan ko tudde baabun ida aqarra bil hadd wa lam yubayyin hal lil imam an yastura alayhi buntu bu dee nit ki daa ñëw reconnaître ne maa def bàkkaar sàngam waaye leeralu ko lu waral daan sàng daan waaye waxul sax ban la te leeralu est-ce bi daa war suturaal ko wala day lëj bët wala lu muy xew voilà mu ne nag li feeñ ci imaamul Buxaari rahimahullah ni mu tudde buntam bii mooy lan ah, mooy ne fa innahu la yajibu warul ala al imami an yuqimahu alayhi ida waaw mooy imam bi bu boobaa nit ku ñëw noonu rek ne man def naa loo xamante ne daan war na ma leeralul dara la lan la te leeralul imam bi warul mu koy teg daan bi bu dee ne dafa tuub waaw Allahu akbar mu ne wa hamalahu al-Khattabi ala annahu yajuzu an yakuna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ittala'a bil wahyi ala anna allaha qad ghafara lahu li kawniha waqi'atu 'ayn imam al-Khattab al-Khattabi yenn waxu imam al-Bukhari bi par exemple ak jukkuwaa ji ni mu def yonent waaye saa saam ne ko jéggal nañ la te tegu ko daan te nee na daan li ma def daan moo ci war a tegu mu ne loolu mu ngi ko yen këne que ne c'est possible que ne yonent bi alayhi salaam borom bi daf ko koo wan ci wax yu que ne borom bi jéggal na ko loolu moom mooy li nga xam ne moom c'est sûr <laughs> waaw bayyi na la yonent bi alayhi salaam waxi na ko jéggal nañ la waaw. la waaye lu tax parce xam ne même bu dee ne pen la def ci loolu dafa am ci affaire waaw ndax waaqi'atu ayn wa illaa bu dul lool lool la kaana konoonte kon yeneen tubaab saa saam doon na nekk yastafsiruhu anil haddi wa yuqimu alayhi konoonte kon dina ko laaj ne ko mais yow lan nga def sax ba mu leeral ko après mu jël bu dee ne lu war ab daan la mu daal di koy teg parce que ñooñu dañu jàpp ne wax bii dañu jàpp ne en fait kii pen la def li mu parce que xam na lu tax li tax mu ñëw wax loolu mooy xam na ne pen moo ci war daan borom bi teg na daan ci li mu def waaw léegi nag benn waxango. mu ne waqaala ay doon imaam alxaafis mu ne imaam alxattaabi ba léegi nee na fi lxaditi ci xadis bii de fii hada alxadis ci xadis bi innahu dañ ciy jàng ne laa yukshafu an il xuduudi bal yudfa'u mahma kenn du ñëw di lëñ bët nit def dara ngay lëñ bët lan la def ay wa di seet di seet ngir bëgg koo teg daan bi li li li ne loolu lañ war a def sax mooy dañ koo war a euh, suturaal waaw dañ ko war a suturaal boora loolu fan lañ ko teg waaw ngir lan ngir daqal ko pen ndax yonent bari saa saa waaja daa ñëw naan ko damaa njaaloo mu ne ko non amaana da ngaa da kii rek waaw <laughs> laal la ka damaan da ngaa da fuun wala da def yu mel noonu amaana mooy yooyu noonu voilà loolu la <laughs> loolu la ko waa yonent bari saa saa moo ko ñu ne kon loolu dañ ciy jàng ne loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën te loolu lu ñu sopp la voilà léegi kanta Imaam An-Nawawi waxoon nañ la li mu wax kanta ci al-Minhaj foofu da ne <laughs> moom dafa dogu waaw moo tax mu ne eh, attention de attention gis nga kii nii lii nii mu def bu kenn yaakaar ne fii mu ne daa nekk bàkkaar boo xamante ne nii bu mag la ah. mu ne hada al-haddu ma'nahu ma'siyatun min al-ma'asi al-mujiba li-t-ta'zir comme ni nga ko waxee fii ci riyaad gis nga lii. pen bii nii kii di wax maanaam mooy denn bàkkaar ci bàkkaar yi nga xam ne day waral daan ta'zir wax nañ ko sànk mu ne wahiya mu ne te moom min as-sagha'ir huna min as-saghir lu sagha'ir bàkkaar yi ci bàkkaar yu ndaw yi la bokk lim def li annaha kafaratu as ndax li koy far mooy julli te loolu moom xam nañ ne bàkkaar bu mag moom ay loo xam ne pen da cee am julli du ko far walaw kanat kabiratun mujibatan lil hadd aw ghayr la lahu lam tusqit bi salat lam tasqut bi salaat bu doon ne benn bàkkaar la boo xamante ne nii bu mag la buy waral pen daan wala boo xamante ne bàkkaar bu mag la mais amul daan wax nañ la sànq teqantalu al imaam Ibnul Qayyim bi rahimahullah mu ne loolu lam tasqut lam tasqut bi salaat loolu moom julli na rek na wàcc wàcc na ko bàkkaar bi wàcc na ko loolu du wadde noonu déedéet gisoon nañ as-salaatu euh, euh, Uh, salaatu ila salaat wal jumaa ila al jumaa waaw wa ramadan ila ramadan du umra ila al umra wa salaatu as-salaatu eh, nan la commencé salaatu eh, ila salaa wal jumu'a ila jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna majtunibatil sagha'ir loolu imam muslim sax du saxiixayni imam muslim moo ko solo voilà mooy loolu gisoon nañ ko julli farata ba beneen julli farata ji ajjuma ba àjjuma julli ajjuma beneen ajjuma ajjuma ji koor ba koor loolu day faase bàkkaar yi dékk seen diggante bu dee ne nit ko mu ngi maytu yu mag yi kon kay loolu ñoo xam ne kon ñii manu la nekk loolu quoi voilà <laughs> mu ne hada huwa sahih imaamu Nawawi nag ne lii nii mooy li dëgër mooy li wér fii tafsiir hada al xadiis ci ni ñuy firee xadiis bi waaw mu ne nag wa haka al qaadi imaam an-Nawawi mu ne kanta al qaadi Iyaad de nettali na an ba'dihim ci ñeeñi anna al muraada mu ne al imaam al qaadi al qaadi Iyaad so euh, nettali na ci ñenn ñi ken li ñu jublu fii ci pen bi mooy al ma'ruuf bi ñu xam waaw qaala wa innama lam lam yahud li annahu lam yufassir muujib al hadd wax en tout cas li mu tudde buntu bi loolu lay yenu mooy que ne non pen la dëgg dëgg lu waral pen la waaye sauf que Yonent bi sallallahu alayhi fa di dugg ci kii yi di ko leerlu kon nag loolu la quoi voilà ah, te nekku fa di ko laaj ndax lan isaaran li sitri ngir eh, jox priorité eh, ëffal li nga xamante ne def ci kaw jëmale priorité ci li nga xam ne mooy eh, côté sutura ji waaw après ci la waxe li imaamul xaafis xajar wax après moom bal li am istihba talqin ar-ruju' an an al bi mujibil haddi sarihan ñan li am bari sax dañuy sopp nit daal di eh, imam bi wala juge bi mu daal di koy eh, wax ngir mu oh, fexe daal ne non est-ce que du lew defoo lii ah non laal la kalamasta aw aw non yow amaana da koo laal rek ah amaana da nga <laughs> koo fóon rek loo mel noonu ah. loolu loolu la al imaam wal xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ci loole kon nga gis bi mu ngi noonu eh, walillahi alhamdu wal minna ah, ah kon eh, lii daal mooy li nga xamante ne mooy li am am na bon yeneen wax yoo xam ne imaam al-Xaafiz indi na ko ku mu di bëgg lu gudd mu dem noonu waxi ay al imaamul Ibnul Qayyim yam ak yooye walhamdulillahi rabbil alamin léegi ginnaaw loolu kon xadiis bi gis nañ ci en tout cas dañuy wan yërmandeeg yàlla gu yaatu njéggalam gu yaatu ni muy jéggale jaam yi ni nga xamante ne nii borom bi tabaraka wa taala noonu la yërmandeem yaatu ci jaam yi ba moo tax waru ñoo ñàkk yaakaar léegi al imaam al nawawi rahimahullahu taala mu def ci xadiis bi ci tegu mana wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yardaa anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu alayha rawaahu muslim rahimahullah al-akla bi fathil hamza hiya almarratu alwaxidatu fi huwa hiya wa hiya almarratu alwaxidatu min al-akl kal-ghadaa'i wal-'ishaa wallahu a'lam mu ne kon xadis numéro 436 xadis bii nag gisoon nañu ko déet waay waaw xaaral bañ wax ba pare mu ne waanu moo tax it avancé moom bii ak bi ñu tegu moom dañ leen di wax rek bare ci <laughs> mu ne kon hadis numéro quatre cent trente-six ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn mu ne wa anhu mu ngi jële ba léegi Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahimahullah radiyallahu anhu xadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne mu ne na qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena inna allah gis nga borom bi tabaaraka wa taala la yarda day gërëm dafa bëgg sopp anil abdi ci jaamam ida an yakulal akla bu lekkee al akla imaamu Nawawi mu ne bi fathil hamza akla bu loo ukla de akla wa hiya al marratu al waahida min al akl mooy benn yoon teg lekk bu lekkee gi lekk kal gadaa yi ko mu añ wal ashaa ak reer ah gadaa ashaa wallahu a'lam yàlla mu ne borom bi daa gërëm ci jaamam bëgg ci gaa jaamam bu lekkeeg lekk fa yahmadahu lu mu lekk rek fa yahmadahu alay mu sant yàlla ci lekk googee mu ko xéewal aw walla boog yashraba bu naan asharbata naan gi fa yahmadahu mu daal di koy sant boromam alayha ci loolee ci naan googee ko am boromam jàppandal rawaahu mu ne soloon na xadiis bi muslim al imaamu muslim xadiis bi jàlloon na xadiis cent quarante waaw ca baabu baabun fii bayaani kasrati turuqul xayr hadith cent quarante moom la waxoon hadith ar-rabi'u wal ishrun an Anas radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha la yarda an al-'abdi an ya'kula al-aklata al-aklata fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmaduhu 'alayha man rawahu Muslim rahimahullah moo tax waxoon nañ la nag dina ñëwaat hadis bii bañ koy gis foofu waxoon nañ la dina ñëw hadis 436 muy nii ci la ñu nekk mooy ñu ngi nekk hadis 436 waxoon nañ lay dina ñëwaat ginnaaw boobu hadis 1396 kon lii mooy ñaareel bu ñëw benn dese hadis bi ñëwaat te mooy 1396 insha allahu taala léegi ñu jàll kon nag eh, dañuy muruural kiram romb kay beneen bi ñu tegu it gisoon nañu ko déglul eh, kon ay hadis numéro 437 moo ci tegu. kon Imaam An-Nawawi rahimahullah mu ne mooy lépp lu ñu gisoon lu ñu war a gis fii gisoon nañ ko xam da ngay dellu foofu wala ca xadiis cent quarante <laughs> kon nag al-Imaam An-Nawawi xadiis quatre cent trente-sept mu ne wa an Abi Muusaa radiyallahu ta'aala anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allah ta'aala yabsutu yadahu bil-layli liyatuuba musii'u an-nahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'ul layl hattaa tatlu'a ash-shamsu min maghribihaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu muy indil hadiis boo xam ne romboon na mu ne waa nabi Muusaa mu ngi jële ci bàyyi Muusaa ah mooy kan Abdallah ibn Qays al-Ash'ari an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna allaha taala yàlla mi nga xam ne de moo kawete yéegut yabsutu day tàllal yadahu loxoom bil layli ci guddi li yatuuba ngir mu tuub musii'u nahaar ki nga xam ne def bàkkaarkatu bàkkaarkatu bëccëg gi la woon di def ay bàkkaar ci bëccëg gi borom bi bu guddee day tàllal loxoom ngir nit kookee dellu ci moom ñëw tuub ak xol bu sell waaye wa yabsutu day tàllal yadahu bin nahaari day tàllal loxoom ci bëccëg gi li yatuuba ngir mu tuub musiiul layli ki nga xam ne moom nitu guddi la guddi lay defi tojaangeem waaw borom bi bu bëccëgee day tàllal loxoom ngir ku mel noonee mën a tuub loolu mooy la mooy guddee bëccëg yëpp borom bi day tàllal gudd loxoom mooy loxoom du ko masa bañ a tàllal ngir nit ñi di ñëw ci buntam mooy buntam masu tuuti loolu la lay wax voilà mooy jamono ju la moo xam mu ngi guddi ñaar yooyu am guddee bëccëg amul ñetteel <laughs> yow la jël lay la fi naxaar yow la jël naxaar fi lay mooy jël bii di ko dugal ci benn bi dugal bee ci beneen day tàllal loxoom fii di tàllal loxoom fii mooy jamono ju nekk yow jaam bi ay amal yaakaar xamal ne loo man di def jamono ju nekk jamonoy tuub la amul ñu naan la non bàyyil ba weer sàngam bàyyil ba heure sàngam yooyu yëpp amul borom bi lépp lay kii am na yu yoo xam ne waaw fa ko gën a yaakaare waaye mooy jamono ju nekk nag la mën a nekk waaw <laughs> léegi kon loolu la mu ne nag hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha ba ni nga xam ne ci la jant bi di nag fenke ca fa muy sobe loolu mooy bu mooy ci si ñëwal xiyaam yi buy ñëw jant bi fam doon sowe affaire yëpp ay sàmbule waaw naan jant bi daal fële eh, est bi lay kiiwee di kii eh, ouest <laughs> wala le contraire comme ci man di doon ci àddina bi yow contraire fa nga ko doon gis nga waaw mu ne lii nag rawaahu solo na ko imaam muslim imaam muslim hadis bi rombon na hadis muy baabu tawba waaw loolu gisoon nañ ko te waxoon nañ la foofu fee ne la hadis bii dina ñëwaat hadis 437 walillahi alhamdu wal minna mu ngi nii kon nag ci kaw nii fii la ñuy yem tey insha allah ndax hadis bi ci tegu nag <laughs> mooy waaji nag hadis bii moom mooy waaji dëgg <laughs> nga ne ma luy mooy waaji adala hadis mu gudd la te waxoon nañ la ko imaamu Nawawi temps yële jé junjoon na ko fi ba pare ne hadith bi dina ñëwaat dinañ ko andi nu mu gën a yaatoo ci baabu rajaa'i mu ngi nii nag fii la looloon dik mooy hadithu Seydina Abu Najiih Abu Najiih yow mas nañ ko fi wax man la bañ a wax loolu fàttaliku kay ah nañ ko fi wax kay <laughs> waaw mas nañ ko fi wax mas nañ ko fi wax waaw waaye xam nga Abu Najih yi am yow kan nga xam ci saxaaba Abu Najih yow jarul ma la koy lay xamoo Abu Najih al-Irbad ibn Sariya mais du kii ah kii Abu Najih Amr ibn Abasa ndaa fàttaliku nga ko nag <laughs> ah Amr ibn Abasa fàttali ko tous numéro trois cent trente bi ñu koy gis hmm? mooy hadith sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu nekkoon ci buntu bu gudd boobu ba li nga xam ne moom lañ gisoon baabu birril waalidayni wa silatil arham buntu boobu bi ñu koy gis waxoon nañ li li imaamu Nawawi ci boppam moo ko waxoon ne wa ahadithun ne buntu bii am na wa fil baabi ahadithun kathira gis nga buntu bii nii ñu nekk am na bunt yoo xam ne ay xadis yu bari fi saxiixi mashhuura yu siiw minha xadisu ashaabil gaar bokk na ci saxiix xadisu xuntuma wa xadisu Jurayj wa qad sabaqa te ñaar yëpp moom mun a xadisu Jurayj ar ma ñu tuumaaloon mu ne wa ahadithun mashhura fi sahih ak hadith yu yoo xam ne yu siiw lañ nekk ci sahih yi xadaftuha man imam an-Nawawi maa ko maa ko xadaf fii ndax gudd na ba pare ixtisaaran ngir tënk téere bi ngir tënk bunt bi waaye wa min ahammiha ba ca gën a màgg mooy hadithu Amr ibn Abasa muy hadithu Amr ibn Abasa radiyallahu anhu at-tawil al-mustamil ala jumalin kathira min qawaid al-islam wa adab yi nga xam dafay lamboo ak lu bari ci ponk l'islam yi ak tegginu l'islam yi mu ne wasa azkuruhu bi tamaamihi insha allahu taala fi babi raja te dinaa ko tudd ci ni mu dina mate hadis bi intégralement lépp bu soobee suñu borom te buntu bay wax buntu raja baabu raja waaw waaw du ci lañu nekk nii mooy der mooy mooy moom la indi mooy hadis quatre cent trente-huit moom nag la ñu war a hadis la bu gudd gudd gudd gudd moo tax ay nekk fi di ko jàng sax dañ koo defut comme nañ noonu nga xari si guddi yi kenn du ñëw liir lépp ah. moom kay da ngay raam rek ba kera muy jeex insha allahu taala kon bii di ñëw ñu jàll hadiisu Seydina Abu Najiih Amru ibn Abasa diñ ci gisaale histoire am ak kan mooy Amru ibn Abasa bari na saxaaba booy tudd kii ba muy tuub kooku sax xamagu kooku xamagul l'islam <laughs> bokk na ci njëkk dugg ci l'islam sauf que dëkkul woon Quraysh moo tax radiyallahu taala